wala Mansuur ne man moom duñu jaar ci man moom <laughs> non waaw moo tax ci euh, bu omeyyade bu doy waar rek faat lu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum yi dañ doon wax naan xadiisu Uraniyuuna yi gisoon nañ leen waa Ukal waaw gaa yooyu nga xam ne dañoo ñëwoon Medina ala saakir afdal salaatu wassalaam ñëw ne dañoo tuub si nekk fa ñuy yeneen saa salaam gis ni dañoo feebar quoi mal du pays jàpp leen léegi yeneen saa salaam daal di leen booleeg sàmmam bi ngir ñu dem ci àll ba mu rat buñ kiiwee changer air daal mu rattal leen ci meewu gëléem yi dal di leen ci booleel ak seen mbéewal seen saw yi bu ko defee ñoom ñu naan ko lool da leen di wéral bañ sàmm bi defal leen loolu gaa yi ñëw amul dara ñu wér amul dara luñ fayee luñ ko wax sax jazakallahu xayran nag yooyu ñu daal di koy jàpp wommat gëneemu yeneen timali saa saam di yóbbu di ko sàcc takk ko daal di tàngal ay feer bënn bët yi ba pare daal di koy faye <laughs> rey bu ñaaw xabaar yi daal di ak ci yore saa sa yore saa sa ne aywa léegi gaa yi filature leen ci saati waaye gaa yi ne leen nuus jàpp leen ak nañuy sori sori gaa yi mooy deux waaw waxoon nañ la bañ koy gis ca siira ba ne réewum jullit mu jaar yoon dafa war a am ay brigade d'intervention rapide loolu ci sunna lañ ko jële pas ay BU yu bu France ak gaa yooyu yaay yi parce que xamuñu tous jànguñu sunna xamuñu loolu ba mu amee yeneen saa saram ba mu nee Medina mooy dëkk bi dafa kii quoi waaw dafa am ñoo xam ne te saxaaba yi ils étaient bu danger amee ci saasi gaa yi jug waaw mais ay kii yëfi yaanaan yi nga xam ne noonu lañ mel maaxallaa lu nañ nañu dal <laughs> waaw dére formation bu baax sax mënuñu koo defal suñ bopp militaire dañuy woowi ñoo xam ne ñoom ñoo lay former waaw ñoo lay jaay armée lay former te armée yi jaay yaa ne kooku man ngaa moom da ngay fontuwaay <laughs> léegi <laughs> bañ leen jàppee ñu def leen nañ def waa ba pare ne leen ñuy ñaan ndox bu leen kenn naan ndox ñu bàyyi leen foofu ñoom itam bañ faatu léegi hadith boobu noonu <laughs> borom xam-xam dañ doon wax naan bu ko kenn wax xajaaj fexe leen ba nokku xajaaj ibnu Yuusuf bu mu ci toog moom mi ngi déggul hadith bi peewu <laughs> koo defi tojaa ngi xoolal bu amoon hadith yu mel nii day gën a jàppale ca caaxaan jëm ne di rey bakkan yi rek di dem waaw jàpp ne voilà lii di wan di rey gaay wal iyaadu billah kon lu lii nga xam ne moom la vraiment <laughs> hein vraiment Mansour ibn Abdurrahman al-Ghudani li mu def nii la quoi al-Basri man moom gaa yi <laughs> qad wallahi ruwiya an an-nabi sallallahu alayhi wasallam walakinni akrahu an yurwa anni ha huna bil Basra waaw lii soroo ko la yëkkati ko ba ci yoneen sallallahu alayhi wasallam hadis bi waaye damay bañ fii ci Basra bari ay mu'tazila ki ay xawaarij gi caaxaankat yi ñuy jaar ci man xadis bu ma nettali ngir di fuuy di di di gën a yëkkati seenu seenu seenu caaxaan loolu moom bu ñu ko yaakaaree ci man Mansuur <laughs> waaw bu ma nekkee nag ñi nga xam ne xam naa ne moom taalibe yoo xam ne fii parce que boo jàngale xadis gaa yëpp ay waaw bu nekkee nag ñi nga xamante ne xam na ñii moom mucc leen ci pas-pas bopp mu wax leen lii ne leen xadis bii may yemale ci jarir bu leen yaakaar na ci ma jàll na ba ci yonent bi alei saatu salaam mais sauf que fii laa ko dul wax ah waaye ahlu dalaal yii wal bida <laughs> mukk ñuy jaare ci man di nekk may nekk seen escalier ngir ñu yëg ci seen kaw caaxaan yi wala boog seen escalier bi leen xam ne moo leen di wàcc ci seen kaaw yi mukk Allahu akbar kon xadis baa ngi nii léegi kon xadis bi ginnaaw kon biñ gisee taxrij bi boobu naan wa fii riwaayatin faqad kafara mooy riwaaya bi waaw boobu dane ayyuma abdin abaqa min mawali faqad kafara hatta yarji'a ilayhim wallahu taala alam léegi xadis bi <coughs> lëkkaale mag suñu bunt bi mooy euh, xadis bi day wax lu am solo mooy taraayub quand même jaam boo xam ne day fàq ba tax boo yoneen saa sallam utiliser baatu kafara weddi même bu dee xam nañ ne <coughs> du wedd googu waaw du am abu lahab du am abu jahlin <coughs> mooy ne jaam bu fàq rek que waa léegi nag moom fàqat kafara billahi nekk na yéefér <coughs> de mooy weddi na xéewal yi nga xam ne moom la ko borom bi defal ak protection bi nga xam ne moom la l'islam ne ah borom. yow mi moom jaam bi am na yoo xam ne foog nga respecté ko ci moom du nu la neex nga koy traité du loolu loolu nag bu demee mooy loolu moo ci rocceeku ba set loolu mooy zimma gi mu doon wax kaaraange gi yàlla nga xam ne moom la teg ci ndoosu ñi nga xam ne ñoo leen moom bu demee nag moo ci summeeku waaw moo ci summeeku ba pare mu daal di koy tudde utiliser moo faqat kafara waaw waaw mooy kóolu kaaraange gi nga xam ne moom la amoon loolu duñ la ko mu ne faqat kafar waaye kafara googu <coughs> hmm? nekkul li nga xamante orma bi bi koy borom bi defaloon moo ko simmeeku waaw wallahu taala alam léegi nag fii kon loolu mooy lëkkaale quand même di wane taraayu quand mooy fàq noonu ab jaam bu fàq ndax quand même kafara loolu euh, lu tar la sauf que lii nag mooy euh, euh, kii kufrun duuna kufru la waaw waaw mooy du mooy comme li kii waxoon bi yoneen saa salaam ne <laughs> dem na àjjana dem na àjjana dem na sawara gis na sawara waaye gis naa ñu fa ëpp mooy yéen jigéen yéen a ëpp benn femme jóg <laughs> na ko waaye yoneen saa salaam non non euh, kii lan moo tax ñu ëpp mu ne bi kufri ko bi kufri hinna ndax li ñuy weddi quoi. saa wey ne i dañuy weddi yàlla mu ne déedéet <laughs> dañuy weddi xéewal gu nit di defal waaw boo rafetaloon ci kenn ci ñoom sa diwub jamono benn bés nga defu erreur ñu ne ma soo fee def tus waaw <laughs> ah ma soo fee def ala nga suturaal kese nga naan lan <laughs> yooyu lañ lay wax mooy lu sa sal alhamdulillah di wax naan naan faam yi moom boo nekkee ñoom ñaari mbuus lañ yor benn mbuus mi mbuus mu baax la beneen bi nag lépp fëq <laughs> mbuus mi daa fëq loo ci def day wadd mooy yu baax yi ngay def ci mbuus mu fëq mi lañ koy def <laughs> boo fi defee lu baax nag ci <laughs> mbuus baax mi lañ koy def ba dee bañ mu bon mi mu bon mi ne la lii yow lu bon nag nga nga ne ko waa yu baaxee nag mu yëkkati mbuus mi ne la xoolal defoo fi dara loolu moom mooy kàddooy sa Alioune Sall ci misaalam yu yéeme yi hafizahullahu ay mbiru nag lii léegi kon mooy mooy loolu euh, léegi kon loolu euh, mooy kufru googu la waaw moo tax ñoom imaamul Buxaari yi def baabun kufrun duuna kufr kéeféer goo xam ne wuti naag kéeféer gu mag gi ñu xam waaw mooy kufrun ma waaw kufrun ni'ma nga def mooy weddi xéewal loolu la def waaye nekkul ne sawaay fii mu ne daa weddi borom bi tabaraka wa taala léegi nag mu def côté bi mu ne képp koo xamante ne ah, ida abaqal abdu lam tuqbal lahu salaa waaw bu jaam bi fàqee dem duñ ko da duñ ko nangul julleem imaamu Nawawi ci al minhaj mu ne mu ne nag lii lii <laughs> eh, mu ne faqad awwalahu al-imaam al-Maaziri wa taaba'ahu al-qaadi Iyaad rahimahumullah ala anna dhaalika mahmuulun ala al-mustahill lil-ibaaq fa yakfuru wa laa tuqbalu lahu salaatun wa laa ghayruhaa wa nabbaha bis-salaati ala ghayrihaa mu ne lii de hadis bi al-imaam al-Maaziri Maaziri ah imaam al-Maaziri fi mu cosaanoo mooy Italie <laughs> imaam al-Maaziri <laughs> mooy il yooyu nekk ci Italie moom foofu la cosaanoo ah xaw loolu <laughs> waaw xam nga keroog maa ngi lay wax kii euh, euh, al imaam kii euh, Muhallab ibn Ahmad ibn Abi Sufra nga xam ne Almeria fii bu Espagne fa la dëkkoon moo doon le juge temps yi fa l'islam ne Almeria bu Espagne fii moom moo doon juge u Almeria mais léegi yaa xaw la kii al moom. d'origine moom fi mu kiiwee mooy île yooyu île îles italiennes yooyu yooyu noonu waaw moom sëriñu imaam al-Qaadi Iyaad la woon xam nga moo bind da doon saraa imaam Muslim après àggalewu ko taalibeen bi ñëw daal di koy àggale waaw al la bindoon taalibeen bi ñëw def Ikmaalul Mu'lim di al imaam al-Qaadi Iyaad taalibeem la woon taalibe al-Maaziri <laughs> kon al imaam al Maaziri mu ne imaam al Maaziri daal dinay interpréter du ñu la nangul duñ ko nangul julli mais mooy lan mu ne mu topp ko ci ta waxul taalibeem mais xam nañ ne taalibeem la al Qaadi Iyaad al imaam al Qaadi Iyaad rahmatullah rahimahumullah anna daalika kële ala anna daalika lii dañ koy yen alal mustahil mooy ki nga xam ne jàpp bi nga xam ne moom daa jàpp ne waaye dara fii man ma ci noonu sama kii loolu da koo daganal. ñu ne ko boo mu xam ne lii la ci yonent bari saa saa ak lool ni mu xaraame mu ne waaye malgré loolu moom dagan na waaw kooku la ne kooku lay wax fii waaw ne loolu fugitif nekk un fugitif ci loolu waaye lu baax la dara fii kooku day weddi yàlla te kenn du ko nangul benn julli ak leneen lu mu ñëf lu gën a suufe julli parce jullee ci gën a mag daa wax julli nag parce que moo ci gën a mag ngir wane ne yeneen yi ci la juugu ci ronam mu ne waaye wa ankara mu ne kanta cheikh ama <laughs> ibnu Salah <laughs> euh, moom la imaamu Nawawi moom la remplacé quoi fële ca Dimashq ba mu fa amu ah, ne waaye sëriñ bi de al imaam Abu Amr ibn Salah moom lay wax mooy Abu Amr mooy ibn Salah men mi def ci wàllu euh, mustalahu ilmul hadith mooy kooku la voilà benn sëriñ bu mag la woon bu ne woon Syrie fële ca imaamu Nawawi moom la ñëw ba fam ne woon imaamu Nawawi après moo ko jiite woon léegi mu ne <laughs> wa ankara Cheikhu Serigne bi wut Abu Amr wa moom moom lii hada lii dame non non non non lii ñoom imaam al-Maziri yo taalibeem bi al-Qadi Iyad di wax moom dur yi ah! wa qaala mu ne rahmatullah bal zalika jaarin fi ghayri al ci ki nga xam ne sax daganalul mbir mi ah. mais dañ naan mais nañ wax bi li mu wax ba pare ba mu ne wala yalzamu min adabil qabul adamu siha mu ne parce que c'est pas obligé que le fait que nanguwuñ ko que ne mbir mi wérul lim la bëgg a wax mooy jaamu yàlla man naa wér ci ni ko nit ki defee alors que yàlla du ko nangu parce que ak wér ku nangu ñaar la waaw loolu la mu ne fa salaatul abiqi saxiixa gayru maqbula mu ne bu ci kaw nii nag jullit ki nga xamante ne mooy daa fàq jaam bi fàq lu wér la. ghayru a waaye kenn du ko nangu borom bi du ko nangu ndax fa adamu qubuli ali hada al hadith li tax duñ ko nangu mooy hadith bii moo koy wane yonent bi alayhi salaam moo ko wax waaw ida abaqa abdu lam tuqbal lahu salaa foofu la ñuy xame ñàkk nangu gi daa leer teg sa la waaw jàpp bu baax kenn du ko nangul benn julli waaw mu ne adamu qabuli ali hada al hadith wa dhalika liqtiraniha bi ma'siya ndax lan takkoo gi mu takku ba pare li mu ko takkale ak mooy yàlla gi mu def wa amma sihhatuha kanta ak wéram lan moo waral léegi lan mooy dalilu ko ne wér na mu ne li wujudi shurutiha wa arkadiha al mustalzimatu sihhataha mu ne parce que julli ji bu dee jaam bi julli na ni mu war a julli charte julli jàpp na waaw daal di jublu qibla bi arkaan yi ruknu allahu akbar tari fatiha tari kii ruku yi yëpp mu def ko ni mu ware yi nga xam ne ñooy tax ñu ne kii la ñu leen wér na loolu wér na mu ne kon wala tanaaquda fii daalika lii amul dara lu ci lu wu lu tax ñoom al imaam al li ñu wax ma kii man ànduma ci man al imaam ibn <laughs> Abu Amr ibn Salah <laughs> waaw <laughs> léegi imaam an-Nawawi nag mu ne léegi non muy continuer mu ne wa yazharu atharu adami al fi suquti ath-thawab mu ne nag li nga xam ne ci lay feeñe ñàkk nangu gi fan lay feeñe lan lan mooy furiam ak nu muy feeñe mooy ñàkka am tiyaaba mooy waaji jaam bi bu jullee du am tiyaaba ca lam julli waa kantaan ak jeexitalu wér gi mooy fii suquutil qada mooy ëllëg kenn du na ko yow ba julli jotee julli woo woon julli na de julli na mais sauf du ñu nangu loolu moo tax lii nag bon masala usuliya la jarul xëccoo mu metti yàgg nañ ko fee gis halin nahyu yaqtadi fasadal manhiyi an an hamla est-ce que sharia bu teree dala mooy ka def loolu est-ce que tere gi euh, def ko day tax yow résultat bañ ci waroon am doo ko ci am tam mooy day yàq complètement loolu waxoon nañ la waa jumhurul usuliyuuna minal xalafiyya yeeg shafi'iyya yeeg maalik ak maalikiyya yi rahmatullah alayhim dañu ne mbir mi lenn la non mooy dañuy seet dañu dafa am dafa am teqantal léeg-léeg dina am ne nahyu bi li muy li euh, yaqtadil fasad loolu day am parce que bu dee ne li ñu tere mooy jëmmu mbir mi ci boppam loolu moom nit ki bu ko defee day yàqu comme ñu ne jaay sàngara dafa xaram mooy yow boo jaayee sàngara mooy en fait yow li ngay jaay lañ xaraamal ku ko jaay inna allaha harrama bay'al xamri borom bi xaraamal na jaayi sàngara ak laanallaahu ci wàllu sàngara ñu yone saa sa doon wax doon lim ba boole ki ki nga xam ne moo koy jaay kon yow loolu njaay moom baaxut loolu ñëpp ci d'accord mais sauf que bu dee ne yow en fait li ñu tere du mbir mi ci boppam lañ tere mais mooy mbir la boo xam ne wasfu la am melo la wala lu jegeeg moom bu boobaa nag la waa jumhur ne moo ci cas mbir mi mën naa wér même bu dee ne waa ji li mu def def na bàkkaar mais li mu def wér na ko waa joo xam ne dañoo nodd xam nga alxuraan dana idaa qudiyatu salaatu yaa ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'a fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' yéen ñi gëm yàlla bu ñu uh, noddee bésub àjjuma mooy lan fajar xam nga ne waxuñ la loolu waaye kii mooy julli àjjuma ji na ngeen gaaw ngeen dem fekk ji xutba ba tudd yàlla ji da ngeen bàyyi njaay mooy même masala boobu léegi waa léegi ku jaayul heure boobu nag waa joo xam ne au lieu mu dem julli yi mu bàyyi comme que yaa ngi ñëw heure boobu gars a bari te ba léegi te suba ba léegi soqale ko mu muy profito léegi est ce que ko xaalis boobu mu ciy am dagan na wala daganut Hanbali la ne loolu dafa xaram de toute façon lépp lu mu ci am ginnaaw ba ñu noddee non seulement def na bàkkaar mais lépp lu mu ci jëlee loolu lu xaram la waa jumóor ne la ah def na lu xaram waaye nag ah charte njaay moom bu ko respecté ak yooyu loolu parce que du njaay lañ tere bàyyil xel dañoo tere sàngara nga jaay sàngara ak nga jaay heure boo xam ne lañ tere bokkuñu ndax sartu njaay la kay la muy jaay dagan na ay bic la doon jaay ay ay ardoise ay kaye ay beñe ay kii nangam ak lu ko neex ay shawarma sauf bi ñu noon dee ajjuma ji la gars yi commencé nag da ñëw entreprise yi xaw ma fu ñu jóge noonu gaa yi di ñëw di añ saa yi eh? waay ñoom ñu ne loolu lépp day xaram xanbal yi waa jumhur ne non lim def xaram na waaye nag alal ji dagan na waaw loolu moo am fii rek moo tax xanbali eh, eh, yeeg ñi ànd ak ñoom rahmatullah alayhim dañ ne ah non non non non lii moo tax ñoom dañ naan lii al imam ibn Amr ibn Salah di wax de toute façon dëgërul lii imam al-Maziri di wax ak taalibeem bi loolu kese fi mën a dox mooy koo xam ne dafa daganal mbir mi ne eh, dagan na malgré ça voilà te nañ ko mayaram daganal na waa kooku day nekk yéefér mais bu dee ne waajoo xam ne day kii julli nekkum jaam fugitive ba bare julli yow de toute façon julli woo sa ak sa ñàkk julleeyam ak tamit beneen affaire mooy waajoo xam ne daa sàccu kër ba pare di ko julli mooy masala yooyu rek al al ashbah wa nazair nit koo xam ne fii mu ne daa luubal këru jàmbur parce que boobu am na ñu xam impôt deman ak ñiy lijjanti këyit mu lijjanti daal di yor euh, nangu suufu jàmbur ci noonu parce que moo ko ay pexe tabax fay état ay nangamam gars yi la wóor na yàlla laa wax yow gis nga kër gi fekk yaay bépp julli boo fi mësa julli moo zéro moo yem yow fa fu yow waa ju buur ne rahmatullah rek euh, non te am na tamit ci Maliki ñoo xam ne am nañ euh, d'accord nañ ci côté idée boobu ko ne euh, mooy am na yóg yooyu quoi bi ñu wax waa jom Hanbali yi mais mooy ngiru Hanbali yi rahmatullah alayhi Maliki yi nag loolu seen ngir mooy ñoom ñu ne non waa ju sàcc suufu jàmbur di fa julli def na lu xaraam le fait que mu sàcc suufu jàmbur mais bu dee julli na respecté les kii yóg yooyu mais julli mbaax na loolu nag moo am fii voilà boobu la ibal imam Abu Amr ibn Salah ci gàttal di jéem a leeral fii di def teqantal entre nangu nañ ko ak yooyu mooy rek mooy bi yonent bay saa saam bi comme koo xam ne dafa jël alal du xaram euh, euh, perte muñ uti PMI wala loto wala gaa yooyu daal di ciy dem Makka ña day aji léegi xambali bi danaan la yow de toute façon sa dem Makka googu jëriñu la dara moo tax ma ne bu boobaa moom la la sekk waxoon rahimahullah day moo loolooy gën a plausible kooku moo gën ci moom sekk ne bari dañoo xamante ne nii dem nañu Makka ci dem xombola leen tane diir lay sekk mais sekk wax nu dëgg am na yoo xam ne rahimahullah mooy saa sekk moomu doon wër ci ci marché yi no sekk sekk na sekk sekk sekk manqué na Sénégalais yi quoi sekk vraiment fekk vrai Séné vrai kii la woon quoi <laughs> waaw kooku moom kii pu ah, kii public la woon quoi <laughs> moomeelu ñëpp la woon <laughs> non fekk vraiment non ça fekk kenn du woon mu ne gaa yoo xamante ne nii dañuy dem ba Makka waaye ma ne ki dem ah parce que xombal au moins yow dem nga ca marché xombal ba amaana am xar mu jariñ la wala dox wa ci doxi ma bokk wala nangam waaye dem ba Makka mooy bu dee moom par dee alalu nguur gi nga luubal daal di ci jël dem Makka <laughs> sa waay sa tawaaf yeeg sa yoo xam ne hadis bu da'if ba doon wax ne nit ki bu taxawee naan teg Euh, euh, euh, tànkam ci étrier bi wala marchepied bi avion ba muy yéeg <laughs> wala li muy lool mooy léegi quoi mais mooy étrier bi li muy yéeg ci waruwaay ngir yéeg gëléem yeeg yooyu naan labbayka wa sa'dayka dañ naan ko laa labbayka wala sa'dayka <laughs> waaw hajjuka ma'zurun ghayru ma'zur <laughs> wax day xadis boobu wérul waaw allahu akbar <laughs> këne euh, waa ji bu dee daa yor alal ju lu jul daganut quoi waaw ñëw taxal naan labbayk labbayk labbayk la sharika labbayk day am malaaka bu naan ko hee laa labbayka wax man labbayka yow kenn soxlawul labbayka fan yow ku soxla sa wuyu soxlawul sa wuyu <laughs> laa labbayka moom voilà ça day yow t'es pas bienvenu ci Makka rentre chez toi nga naan lan lan way <laughs> yow sa aj ñiy Makka kese nga fi jëlee nga naan kenn du la jafay tous as lëf <laughs> waaye bon ñoom bon yooyu par exemple en tout cas ñoom dañu loom ñooy wax loolu waaw waaw <laughs> waaye euh, bon. Ah, ah, loolu insha allah nag waa li waa jumhur di wax moo gën a dëgër moo tax waxu al Abu Amr ibn Salah rahimahullah nekk loo xamante ne nii lu dëgër dëgër la voilà moo tax <laughs> mais tamit mais tamit euh, al imaam ak taalibeem bi li ñu wax li ñu wax tamit noonu la en mooy affaire bi daa daa yenu ay mbir yu bari daa yëru mooy benn. mooy képp koo xam ne da koy daganal looloo lay dal waaw lépp loo xamante ne nii moo lay yaa koy daganal euh, euh, euh, kuy daganal lu loo xam dafa xaram lu leer nañ ci sariya ñu wax la texte yeeg yooyu nga ne waaw xam naa ko mais dagan na ci man kooku moom ñëpp a d'accord na yéeféer la loolu dugg na ci xadiis bi tamit jaam bu mel noonu waaye kii nga xam ne moom lay wax loolu la ko wax <laughs> waaw loolu euh, euh, euh, c'est fort quoi <laughs> wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji'u wal ma'ab al-imam an-Nawawi mu ne rahimahullah muy continuer <laughs> kon bon après nag léegi kon muy woon ci waxu al-imam Abu Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala mu ne kon lii al mu wax mu ne hada axiru kalaamu Cheikh Abu Amr rahimahullah waaw waaw mu ne wa ba mim ne ne wa asaru nañ jëlaat tuuti wa wa yudhiru asara adami alqubuli fi suquti sawaab wa atharu sihha fi suquti alqada wa fi annahu la yu'aqabu 'uqubata tariki as-salah mu ne dalay feeñ jeexitalu ñàkk nangu gi mooy yow doo ci koo ki def loolu du ci am yool waaye jeexitalu ñàkk wér gi mooy rot gi nga xam ne moom lay rot li nga xamante ne mooy kenn du ko ne kaay fay kenn du ko ne yow julli woo woon voilà boo tax duñ ne ko kaay fay do eh kaay fay waaw boo tax waa jumhur liñ la fi wax nii yépp loolu la mu ne woo fii annahu la yuaqabu waaye tamit ëllëg kenn du ko mbugale uqubata taariki salaat ki bàyyi julli moom complètement xam nga loolu tamit bokk na tamit liy wane ne waxu Hanbali yi gënu la dëgër rahmatullah alayhi ak ñi ànd ak ñoom quoi parce que euh, nit ki bu dee daa taxaw julli jot tisbaar jot nit ki jóg daay daal di julli jàpp yi de lépp julli euh, muur ay awraam naa ngam def lépp julli kooku ci waxtu wi quand euh, du ko ñu naan eh, kaay julliwaat sauf que ñoom dañ ne waaye yow kan moo leen duñ ko wax na leen mais bu dee bu dee waaye bu dee jàllaabe bi mu sol am benn jàllaabe la sol benn yére te yére bi da koo sàcc mooy ñii yépp a yem daa sàcc yére bi taxaw di julli kooku amul julli dañ ko koy laajat kan moo leen duñ ko la dañ ko koy laajat ñeneen la parce que bañ ko nee jullil daa am ci condition yuñ ko ne nga julli la ko saaree wax alayhi salaatu wassalaam ngay jullee mooy na na tayyibun laa yaqbalu illaa borom bi daa tey te du nangu lu dul lu te jaamu yàlla ji da ngeen muxlisiina lahu diina wa maa umiru illaa liya'budullaha muxlisiina lahu diin digaluñ leen lu dul ñu jaamu yàlla di ko sellal diñ koy jaamoo nga lan kon dañ koy waxaat way indi waatal mbir mi dawoo bi tus yàgg ne away mais loolu de façon euh, wax jooju insha allah ginul dëgg léegi léegi nag mu ne lii léegi mu ne kon imaam al euh, Abu Amr ibn Salah li la wax mu ne hada axiru kalaami lii mooy lu mujj li nga xam ne moom la suñu sëriñ bi sëriñ bi wax Abu Amr ibn euh, Abu Amr rahimahullah ibn Salah rahimahullah mu ne wa huwa zaahirun la shakka fi husni imaam An-Nawawi nag ne wax yam ji nag lu lu loo xam ne daa feeñ amul sikki sàkka ci rafetaayu lii mu wax waaw ah. kon mu ngi noonee <laughs> waaw ah, kon wallahu taala aalam kon daal mbir mi lii la mooy kon loolu mooy mbir mi leen la bu dee ne nit ki day day daganal loolu hmm? day daganal loolu dane faq way dara loolu baax la loolu daa ngam ñu wax ko yu mën a waaw ak tamit le fait loolu mooy day nekk yéeféer comme nit comme daa weddi li nga xam ne mooy lu leer ci sharia mu ne mbaa waaye lu ma neex laa rek comme nekk du jullit boobaa mu jullee mu ñàkk julli ñoo yem beneen bi mooy lii al imaam Abu Amr mujjee wax rahimahullah ibn Salah loolu mooy dëgg mooy bu dee nit ki malgré ça def na ko nekk ci ci situation ba pare di julli kenn du ko ne yow si julli baaxul bu dee respecté na charte yeeg arkaan yeeg comme ni nga ko waxee yooyu yëpp ruknu yeeg yëpp ak li mu wawar waaw léegi sauf que boobaa problème mu nangu mooy xew ci moom waaw parce que hadis war nañu yàlla du ko nangu. waaye nag kenn du ko ne waaye yow jëfoo woon fii ci àddina duñ ne ko kaay léegi yow am nga julli yoo waroon a fay parce que li nga fugitif bi nga ci nekk quatorze jours yëpp da ngaa war a reprendre da war a fay kenn du ko wax te bu demee àllaaxira borom bi du ko ne yow julli woo woon bés yooyu mooy julli na ko waaye sauf que la nga xam ne yool ba ci doon jóge ak teraanga ya loolu lañ koy xañ waaw wallahu ta'ala a'lam loolu la lii mooy déggin bu baax bi wuteeg genre xawaarij ak mu'tazila yi nga xam ne ñoo tax Mansuur ibn Abdurrahman ne man moom hadis bi moom daay <laughs> man moom rahimahullah bu ñu yaakaar bu ñu es liñ naan bu mu bu ñu es laa wax <laughs> waaw non es moom bu yoboobu ñu bañ a es quoi <laughs> waaw es mu ñu ese ci man di jaar ngir daal di di di di di seeni caaxaan loolu moom duñ ko amee ci man waaw bi boo ko ça soit clair wallahu taala aalam kon ni foofu la mbir mi daal di yem kon dañuy yem noonu ci bunt bi bii di ñëw ñu jël buntu chapitre trois cent cinquante boobu hadis ba fa nekk nag ah. loolu gisoon nañu ko ah. Ah, loolu moom gisoon nañu ko moo tax buntu boo xam ne Euh, man na gën a gaaw quoi waaw waaw waaye nag wallaahu nag yàlla moo gën a xam parce que des fois da ngay foog naa feeri euh, kii euh, dina kii dina kii quoi gaaw mais allahu alam daal waaw allahu alam nan lay demee waaw kon nag kon nañu yem noonu